a'uuzu billahi mina shaytaani rajiim bismillahi rahmaani rahiim wasalaatu wasalaamu al akmalaani al atammaani ala xayri xalqillah sayyidina wa nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmaciina amma ba'du siiratu rasulillah alayhi afdalu salaati wassalaam ci suñu jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa minnatihi ñu ngi woon ba léegi ci xajjatul wadaa di xajjatul islaam di xajjatul balaa waaye di xajjatul kamaali wattamaam di xajjatu rasulillah alayhi afdalu salaatu wassalaam ci jotaay bii ñu génn bi awnillahi wa minnatihi jeexaloon nañ li nga xam ne mooy tarjamaay seydina abu tufayla radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu al-Kinaaniyu thumma al-Kalbiyu thumma al-Laysiyu thumma al-Laysiyu rahmatullahi alayhi wa radiya anhu ginnaaw bi ñu gisee tarjama Seydina wa Mawlaana Ibnu Abbaas radiyallahu anhumaa eh, laata loolu ñu ngi yemoon ci as-sa'yu bayna as-safa wal marwa muy dox diggante safa ak marwa waaye ci jotaay bii luñ mujj woon gis ginnaaw bi ñu gisee tarjama seydina abu tufayl radiyallahu taala anhu wa ardaah mooy gisoon nañ li al imaamu al xaafid imaaduddin ibnu kathir rahmatullahi alayhi wax ci tafsir bi ci li jëm ci wàllu as yu bayna safa wal marwa ni nga xam ne jullit bi ki nga xam ne mooy aj noonu la war a teewloo li nga xam ne moo tax loolu li am ak li nga xam ne loolu la war a teewlu ci toroxlu ak aajowoo gu mu aajowoo ci boroomam subhaanahu wa ta'ala xam ne moom mooy ki nga xam ne mooy setal nit ñi ci seen bàkkaar yi mooy kiy nangu seeni ñaan waaye mooy ki nga xam ne moo leen di jubal moo leen di gindi ak waxaale tuuti historique ko ne lii sayyid sayyidatu Hajar di soxna ci sayyidina Ibrahim alayhim salaatu wassalaam moom moo ko defoon loolu ñu koy fàttale amee ñu koy fàttale ko en temps ci dox boo bële bayna Safa wal Marwa ginnaaw loolu ñu waroon a continuer fi nga xam ne fi lañu yemoon ak alayhi salaatu wassalaam muy inda al marwa ñu ngi woon fa marwa fa nga xamante ne nii moom alayhi salaatu salaam ci la doon wax ginnaaw ba mu tawaafee ba mu defee as-sa'y bayna as-safa wal marwa bayna as marwa ba mu paree mu wax ak saxaaba yi radiyallahu anhum wa ardaahum mu daldi leen ne law an istaqbaltu min amri mastadbartu lam asuqil hadiya wa ja'altuha umra faman kaana minkum laysa ma'ahu hadyun falyahilla walyaj'alha walyaj'alha umra moo foofu lañ yemoon mooy fi nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ginnaaw bi mu defee at-tawaafu bil bayt wër ka'batal musharrafa juróom ñaari yoon zaadaha allahu tashrifan wa takriman mu dem julli ca maqaamu sayyidina ibrahim al-xaliilu alayhi salaatu wassalaam mu pare fa dem foonaat xajarul aswad daldi génn ci buntu jàkk ji nga xam ne moo jëm ci as-Safa mu yéeg ci kaw as bi muy agsi mu ne abda'u bima bada allahu bi maa ngi tàmbalee fi suñu boroom subhaanahu wa ta'ala mu yéeg ci kaw Safa daldi sant yàlla subhaanahu wa ta'ala daldi koy kennal daldi koy wéetal takbiir ko mu ne labbayka allahumma moom bi mu ne moom yonent bi alayhi salaatu salaam laa ilaha illa allah laa ilaha illa allah wahdahu laa shariika lahu lahul mulku wa lahul hamd wa huwa alaa kulli shay'in qadiir laa ilaha illa allah waxdah anjaza wacdah wa nasara wa hazama alaxzaaba waxdah wax ko ñetti yoon daal di ñaan mu jublu xibla bi loolu après mu wàcc ba def loolu ba mu ko defee juróom-ñaar yoon diggante Safa ak Marwa jeexale Marwa mu yéeg ci kaw géléemam wax ak saxaaba yi radiyallahu anhum waaye bi mu paree la leen law an istaqbaltu bu doon démb doon tey lam asuqil hadiya kononte kon doonoo woon indi fii hadiyu yi ma jële min Dhul Hulayfa wa ja'altuha te dinaa def sama lii nii umra ko def umraay kese faman kaana minkum laysa ma'ahu hadiyun falyaxil walyaj'alha umra képp kenn ci yéen koo xamante ni ni ah andiwu fi hadiyu kooku na génn ci umraam gi ci aj gam yéene woon comme que pare na Safa ak Marwa mooy jeex na falyaxilla na génn ci mbir mi mooy aj ga transformé mu soppi ko def ko li nga xam ne mooy umra wala yaj'ala umra ci la Seydina Suraaqa ibn Maalik ibn Ju'shum radiyallahu anhu daal di jóg mu ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ali amina hada am li abad lii nii est-ce que pour suñu at mii rek la walla boog ba faw la mu ne ko laa laa bal li abadin abad daxalat al umratu fi al hajj ila yawm al qiyaama daxalat al hajj fi al umrati ila yawm al qiyaama daxalat al umratu fi al hajj ila yawm alqiyaama laa bal li abadin abad laa bal li abadin abad mu ne déedéet umra dugg na ci aj ba yawm alqiyaam umra dugg na ci aj ba yawm alqiyaam ne luy du seen exclusivité te tamit du loo xam ne pour yéen kese la at mii waaye li abadin abad mooy li abadin abad ba faw foofu nag la yemoon ci wàllu nettali bi mbir mi nag dafa tuddoon nañu ko ci lu gaaw dafa bettoon mooy mbir mi dafa jële kaw saxaaba yu bari radiyallahu ta'ala anhum comme ni nga xamante ne ni noonu la ko ash-shaykhaani rahmatullahi alayhima solo ndax xadiis bii bii nii di wax affaire Suraaqa bi al imaamu Maalik euh, euh, al imaam euh, Euh, comme euh, al-Bukhari yu rahmatullah alayhi daal dina koy solo waaye paa ci càllale bi paa ci yoon bi ko imaamu Muslim jëlee mu jaar ci Muhammadul Baqir de al imaamul Buxaari yu rahmatullahi alayhi moom mu ngi ko soloo haddathana Abu Nu'man waaye mooy lenn ci moom ëndiwu ko intégralement comme li Seydina Jaabir ci xadiisu imaamu Muslim bi commencé ba ñuy génn Medina ba ni ak gi jeexee ba discours yëpp yonent ma lay saa saa du noonu al al imaamul rahmatullahi alayhi lenn la ci beneen yoon la jaar waaye mu jaar ba ci léegi ci Seydina Jaabir ibn Abdillah ndax al imaamul Buxaari yu rahmatullahi alayhi bii mu ñu fi wanaale tamit te imaamu muslim solo na partie bii al imaamu muslim bunul Hajjaaji al-Qushayri an-Naysaburi solo na tamit partie yi ci côté bu bu gàtti nii mu ne mu ñu ciy wanaale li nga xam ne saxaaba yi radiyallahu taala anhum wa ardaahum noonu leen mbir mi daal di woon jëli kaw wa mooy lim leen na ngeen dindi seen aj gi def ko umra al imaamul yu mu ne haddasanaa Abu Nu'maan mu ne xaddatanaa nettali nañu abu nu'maan suñu sëriñ di abu nu'maan qaala neena xaddatanaa xammaadu bnu zayd mu ne ki ñu nettali mooy xammaad di doomi zayd qaala mu ne axbaranaa abdulmalik bnu jurayj muy gëna ki ñu xabaare mooy abdulmalik bnu jurayj fan yee moom lañ doon gis te doon riwaay yiñ gisoon doonu loon tudd tur bi ne Abdul Malik ibnu Jurayj rek haddathana ibnu Jurayj turam moo doon Abdul Malik mu bokkoon ci ñi nga xamante ne ñoo njëkk a bokk mooy génération bu barkeel boobale bokk ci ñi nga xamante ne nii ñi nga xam ne ñoo doon toppatoo ilmul hadith moom al imaam ibnu Jurayj rahmatullahi alayhi an Ataa mu jële ci Ataa ibn Abi Rabaah an Jaabir mu jële ci Jaabir ibn Abdillah lii mooy càllal al imaam al Buxaari rahmatullahi alayhi mu ne wa an Taawus beneen càll la wa an Taawus jële na koy ci Taawus an ibni Abbaas radiyallahu anhum annahuma qaala mu ne jële na ko ci yoonu Taawus tamit mu jëla ko ci mawlaana ibnu abbaas radiyallahu anhum annahuma qaala mooy sayyidina jaabir ak sayyidina wa mawlaana ibnu abbaas abdullah ibnu abbaas radiyallahu anhuma lii mooy càllale bi muy wax ci la waxe ñun jour bi ñu nekk ba léegi qadima annabiyu sallallahu alayhi wa sallam wa asxaabuhu subha rabi'atin min dhil hijja voilà waxoon nañ ne ba ni ñu nekk nii ñu ngi ci premier jour bi yonent mi alayhi salaatu salaam accès biir Makka te bésu dimanche la woon muy quatrième jour min shahri dhil hijja ci weeru dhil hijja mu ne kon qadima nabi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daal dinay dëgmal wa asxaabuhu ak saxaabaam yi radiyallahu anhum wa ardaahum subha rabi'atin min dil xulayfa min dil xulayfa ñu ngi agsi subha rabi'atin ñu ngi agsi Makka suba quatrième jour ci dul xijja lu lu la ma min dil xulayfa min dil xijja <laughs> min dhil hijja voilà <laughs> subha rabi'atin min dhil hijja voilà ci weeru dhil hijja ci lañ agsi dimanche bésub dimanche te waxoon nañ la du trois la nekk fa la fanaan ba ba mu jullee après ci la xëy daal di ñëw Seydina Jaabir nee na fa lamma am na lu mu ci teg après moom dañuy dem fi ñu soxla ndax yii yëpp gisoon nañ côté bi mu ne fa lamma qadimna amarana fa ja'alnaha umra ndax dane muhillina bil hajj wala qadima an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam wa ashabuhu subha rabi'atin min dhil hijja muhillina bil hajj la yughlituhum shay'un falamma qadimna amarna fa ja'alnaha umra wa an nahilla ila nisaa'ina fa fashat fi dhalika al-qaala eh? bi leen nee na biñ agsee ci dimanche bi noonu ci suba bi Makka zaadahallahu tashrifan wa takriman fekk ñu ngi yéene woon aj mooy ñu bari ci ñoom aj kese lañu yéene woon loolu gisoon nañ ne ñii comme li sayyidatu Aisha radiyallahu anha wax ñii dañoo ihlaal bi hajjin kese ñii ihlaal ci aj ak umra ñii ihlaal ci li nga xam ne mooy umraay kese ndax tamattu lañ bëgg a def ginnaaw ba leen ko yonent bi alayhi salaam xamalee ca Dul Hulayfa ca Dul Hulayfa nee na bi ñu agsee nag fa lamma qadimna bi ñu dëgmalee ba agsi amarana fa ja'alnaha umra ñu dëgmal yonent bi alayhi salaatu wassalaam digal ñu ne ñu nañ ko def umra suñu aj ña ña yéene woon umra ña yéene woon aj nañ def transformer seen aj googu def ko umra waaye gis nañ ci yeneen xadiis ñi nga xam ne tamit dañoo defoon kenaan mais amuñu hëdd yu mooy dañoo booloon aj ak umra indiwuñu hëdd yu mu ne nañ ko def umra ñoom it wa anna xilla ina nisaa'ina mu digal ñu ne seen jigéen ñi man ngeen a joteeg ñoom mooy ne dara newu ci mooy ne léegi comme que liñ leen doon àtte xam nga comme gisoon nañu ko ihram dafa am yuñ la doon tere bokk na tere bi gën a capital moom mooy sëy mooy boo ko defee te ak àggagoo fi ngay ihlaale mooy yow sa umra yàqu na wala sa bu dee aj la sa aj yàqu na te di nga ko réparer da duñ ko defaat waaw da koy defaat parce que yàqal nga ko te tamit da nga koy continuer amul ne yàqu na kon naa ñibbi di ko continuer te di nga fayat umra waaw mooy bi ci gën a garaaw gisoon nañ ay ay daggwee gisoon nañ tere li nga xam ne mooy as-sayd mooy la la la chasse ah mooy rëbb waaye tere li nga xam ne mooy maye soxna wala takk soxna ah wu tamit dañ koy tere boo xale nekk boo armaalee ak yooyu yooyu yëpp sol tamit yére yoo xam ne dañ koo ñaw comme ma sol samay jiin wala samay costume wala samay jàllaabe yooyu yëpp dañ koy tere loolu noonu mu ne leen nag loolu lépp yiñ leen tere woon na xattaa sëy sax loolu dagan na léegi mag ngeen koo def ndax pare ngeen fa amaranaa mu digal ñu kon amaranaa fa ja'alnaaha umra wa an nahilla ila nisaa'ina mu digal ñun ñu mën nañoo joteeg suñu soxna yi fa fashat fi dhalika alqaala affaire bi nag <laughs> eh, bi saxaaba yi nag di laaj mais yonent mais affaire bi mais yonent saa sallam daa wax ne mbir mi ñu ngi nii jàpp période ak ñu ñëw ngir aj mu léegi mu ne ñu arrêté après mu ne man nañoo joteeg suñu soxna yi mooy affaire bi ñoom comme que masuñu koo xam comme que masuñu koo xam ah. moo tax ñoom nag euh, affaire bi jaaxal leen bi coow li baree siiw wax gaay di wax di wax ah nee na jaabir nee na lii la sayyidina jaabir fa qaala jaabir fa yaruuhu ahaduna ila mina wa dhakaruhu yaqtur yaqtur maniya ah sayyidina jaabir nee na ñun dañ doon wax naan mais boo am neen riwaay dañ doon laaj yonent bi alayhi ne ko mais ndax dañuy dem Mina dañuy dem di di di ihlaal ngir aj di dem Mina fekk suñu pëy yi dafa dafa dafa takk man yu mooy mooy mooy loolu kinaaya la pour ware ne mooy dañoo joteeg suñu soxna yi ba pare génn di dem Mina te ñu ngi Makka ngir bëgg a ngir kii aj yonent bi alayhi salaatu wassalaam bi mu yëgee di wax lool ak yi yi mu dégg ne leen mu ne Seydina Jaabir nee fa qaama fa balagha dhalika an yonent bi alayhi salaatu loolu daal koy jote fa qaama xatiiban mu daal jóg mu daal jóg ngir xutba fa qaala mu ne balaghanii anna aqwaaman yaquluuna kaza wa kaza. wallaahi la ana abarru wa atqaa lillaahi minhum. walaw anni istaqbaltu min amrii mastadbartu maa ahdaytu. walawlaa anna ma'iya al-hadya la ahlaltu. ba léegi ñu ngi ci riwaaya imaam al-Buxaari indi na ko ci baabul ishtiraaki fil hadyi. wal buduni wa idaa ashraka ar-rajulu rajulan fi hadyihi ba'daha ahdaa waaw mooy buntu bi mu def ci kitaabu sharika moom al imaam al-Buxaari bokkaale nit ki mën a bokk ak hadiyoom ak gëléemam ay budnu yoo xam ne mën na ko bokk ak nit bon mu ne foofu ñu ngi ci xadiis boobu ba foofu lañ ne yonent bi aleyhi salaatu wassalaam bi mu yëgee noonu mu ne leen balaghana balaghani mu ne jote na ma anna aqwaman yaquluna kadha wa kadha mu ne jote na ma ci yéen ni am na ci yéen ñoo xam ne dañ lii ak la ñuy wax mooy tuddaatul ñoom li ñu wax mooy li ñu ne mais niñ ne yaruhu ahaduna ila minan wa dhakaruhu yaqturu maniya ta'ajjuba mooy mais kenn ci ñun day dem mina te te sàkkaram pëyam takk maniyu mooy du takk maniyu moom xam nañ ne bu ñu joteeg seen soxna yi dañuy sangu ba pare après dañuy sangu mais pour kinaaya la pour wanne mooy ne dañuy sëy suñu soxna yi ba pare dem di génn di dem Mina ngir aji yonent bi alayhi salaatu salaam bi mu ñëwee jaaraatul ci loolu dane balaghani jote na ma an aqwaman yaquluna kadha wa waaw jote na ma que am na ci yéen ñoo xam ne ñu ngiy wax lii wëg lii waaw moo tax kiy jàngale ak kilifa gi amul mooy soxlawul dul le temps li li li nga xam ne leer na ko nañ nit ñi wax nañ ko taalibe wax nañ ko mu bëgg leen cee yee wala jàngal leen wan leen ne du noonu jarul muy répété waat li ñu waxoon waaw bu nee bu ne kaza wa kaza doy mooy xam nañ li wax ndax bu nee yéen dégg naa am nañu wax sàngam ak sàngam mooy loolu la de toute façon xam nañ li muy wax mu ne wallaahi maa ngi wat ci yàlla la ana abarru wa atqa lillahi min ñi wax loolu de ci yéen maa ngi wàcc yàlla ne la ana ka abarru maa leen gën abarru wa atqa lillahi min maa leen gën a ragal yàlla hein maa leen gën gëm yàlla maa leen ko gën a topp hein te maa leen ko gën a xam walaw an istaqbaltu budul woon na de budul woon ne ah budul woon ne walaw an istaqbaltu min amri mastadbart budul woon ne man de li ma mooy budul démb doon budul woon bu doon démb doon tey. walaw anni bu dul bu doon de istaqbaltu jublu naa min amri ci sama mbir mastadbartu li ma weesu mooy li ma weesu bu nekkaatoon sama kanam tey maa ahdayt doonu ma woon indi ay hadiyu fii walaw laa anna ma'iya ma'iya la hadiya la ahlal te bu ma yorul woon hadiyu yi indaale moom sama gëléem yi ma war a loj fii la ahlaltu konoon te kon doon naa génn ci sama aj yi ak kii bi def ko umraay kese ah foofu la waxee ba léegi ci riwaay imaam al-Buxaari yi mu ne fa qaama Suraaqatu bnu Maalik bnu Ju'shum fa qaala yaa rasuulallah hiya lanaa aw lil abad fa qaala laa bal li abad voilà bal li abad léegi nag léegi kon loolu la yonent bi alayhi salaatu salaam wax gis nga fii gis na yaatal comme riwaay bañ jóge woon lii nag bam xewee ah yonent bi aleyhi salaatu wassalaam après dafa jóge fii ci indal marwa dafa jóge indal marwa te waxoon nañ la fii la doon wax bi mu leen ko waxee am na benn riwaay bu nekk ci Sahih imaam Muslim bu Seydina Jaabir ba léegi mun na yonent bi aleyhi salaatu wassalaam xatta ida qadimna biñ jógee Makka ñëw biñ jógee Medina ba agsi xatta ida qadimna ba ñuy agsee tufna bil Kaaba wa wa Safa wal Marwa wa amarana rasulullah sallallahu wa sallam an yaxilla man minna man lam yakun maahu hadyun yonent bi aleyhi salaatu wassalaam nee na biñ ñëwee ba taf tawaaf ci Kaaba gi dox Safa Marwa mu digal ñu képp koo xam ne indiwoo foon hadyu na nga na nga na nga génn ci aj ga nga yii woon na nga ko transformé def ko umra qaala fa qulnaa ñu ne ko xillu maada ñu ne ko bi mu ne fali an yaxilla ñu ne yeneen ci wàllu saabsaab mais ban xill parce que wax nañ dafa am xill dafa am ñaar yoo xam ne mooy bu ndaw bi nga xam ne yiñ la tere yépp dañ la koy boo ko xasee def comme niñ koy gisee après da dalay dagan ba mu des sëy moo lay moom moom boobu mooy bi gën garaaw dootoo ko mënawul. voilà léegi nag moo tax ñu koy laaj naan ko al xillu maanaam mais xillu génn ci ci ci. mais mooy lan moo ñuy dagal mu ne alxillu kullu bépp bu ndaw beeg bu mag bi mooy yi ñu leen tere woon yépp ak man ngeen koo def mu ne fa waaqaana nisaa wa tatayyabna bi tiibi wa labisna thiyaabana wa laysa baynana wa bayna arafata illa arba'u layaal allah seydina jaabir ba léegi ibn abdillah riwaaya bi huwa fi saxiixi al imaamu muslim mu bi yonent bi alayhi salaatu wa ñun ñu joteeg suñu soxna yi mooy ña ko ci am te tamit mooy te bon dañoo am envie bi mooy ne du loo xam ne par force la voilà mooy watatayyabna bit tayyibi waaw comme way daa ci ahlaltum fastadu bu ngeen génnee bu bu ngeen baree ci seen aj gi wala seen umra gi man ngeen rëbbaat mooy lañ leen tere woon ci rëbb tere nañ leen daganaan ne la lool tekkiwul ne par force la nga dem rëbbi fii tam bi mu leen naan dëggal nañu ñu ñu anna xilla ilaa anna wa anna xilla ila nisaa'ina comme niñ ko gisee sànq ci riwaa imaamul Buxaari yi bi rahmatullahi alayhi tekkiwul ne loolu farata la ñu joteeg seen soxna yi déedéet fa ah kon fa fa waaqaana nisaa ñu joteeg suñu soxna yi wa tatayyabna bi tibi ba ñu utiliser sax li nga xam ne mooy parfum parfum nañu waay wala bis naa siyaabana ñu sol suñu yéere normal yi mooy yi leen tere woon yépp ñu man koo def mu ne ta boobu wa laysa baynana wa bayna arafata illa arba'u layaal te boobu diggante suñu diggante ak Arafa quatre jours a ci desoon ñu ngi lan quatrième jour Arafa kañ la Arafa kañ la ñu ngi quatrième jour kon bi mu leen waxee guddi gi ah muy guddeeg cinquième sixième septième huitième neuvième mooy quatre jours moo dox seen diggante ak Arafa quatrième jour bi boo compter cinq six sept huit. jours boobu kon quatre jours moo ña quatre guddi moo dox suñu diggante moo nekk suñu diggante ak Allah léegi nag bi nga xamante ni ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam pare ci lii mu ngi ci war waayam dafa continuer dem waaw dafa dem moom alayhi salaatu wassalaam fan la jëm ci dalwaayam fi mu dal Makka fi mu dal Makka la la la la la la la dem ah moo tax ku mel nii te riwaaye yi wax nañ ko al imaam al xaafiz Kasiir ci al bidaaya wa nihaaya mu ne bu yonent bi alayhi salaatu salaam pare lii léegi mais fii am na benn affaire boo xam ne euh, mooy ñi nga xam ne dañoo Euh, kii nu mu tudd génn seen aj gi am na luñ def mooy dañoo wàññi seen karaw watu wuñ dañoo wàññi seen karaw waaw parce que boo watee lépp boo watee lépp te nga war a dem ci aj gi après lan ngay wàññi lan ngay wat moo tax ki nga xam ne day umra wala ajaat kooku kooku dañ naan ko kooku dañu naan ko kooku dañu naan ko dangay wàññi sa karaw comme ki def tamattu moom bu demee ba ba ba def umra ba pare ba jeexal laata bu kenn du ko ne yow boo paree Safa ak Marwa léegi ni ngay def mooy watul non dañ naan ko wàññee sa karaw parce que boo ko watee ak gi nga jëm dans quelque jour boo ci paree yow nan ngay def mooy doo am loo dagg voilà moo tax da wàññi ñoom dañu ñoom ñu wàññi voilà léegi nag ginnaaw loolu mu ne summa saara salawatullahi wa salaamuhu alayhi ba'da faraghihi min tawaafihi bayna as-safa wal marwa wa amrihi bil fasxi liman lam yasuqi al-hadyi wan-naasu ma'ahu hatta nazala bil abtahi sharqiyyi sharqiyyi Makka mu ne al imaam al xaafiz ibn Kasiir summa saara summa saara ginnaaw gi mu wëy mu dox continuer dem salawaatullahi wa salaamuhu alayhi mu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kañ la dem ba'da faraaxihi ginnaaw ba mu paree min tawaafihi bayna safa wal marwa ginnaaw ba mu paree tawaafam diggante safa ak marwa muy dox sa as-sa'yu bayna safa wal marwa ci pare wa amrihi bil fasx ak digal gi mu digal saxaaba yi radiyallahu anhum bil fasxi ñu daldi fekki seen li man kan la ko dig li man lam yasuqil haj ci ñi nga xam ne xiraan lañ defoon tëndiwuñ haj yu mu digal leen ne leen def leen ko umra ñi ci nga xam ne ak kese tamit lañ lañ lañ lañ lañ lañ lañ yónnee woon mu ne ñu def ko umra mu ne wan naas mu dox kon moom alayhi salaatu wasalaam di dem nit ñi dar ko topp ko ndax moo ne woon xudu anni manasikakum kon fu mu jëm moom la nit ñi jëm nit ñi topp ñu jóge Safa ak Marwa mbooloo mi wuti fa hatta nazala bil abtah sharqiya makka ba ni muy wàcce too fi nga xam ne mooy al abtah ab bërëb la foofu nekk ci estu sharq bu makka foofu nag mu ne fa aqaama hunaalika baqiyata yawm al ahad wa yawm al ithnayn wa thulatha wal arba'a mu daal di fay passé li des mooy jour bi mu agsi jour boobu la agsi Makka muy bésu dimanche ci la def tawaaf bi ci la def sa'i bayna Safa wal Marwa comme ni ñu ko waxee léegi mu daal di dem Abtah jógee ci Safa ak Marwa dem fi nga xam ne mooy al Abtah dem al Abtah passé fa li des ci dimanche ji wa yow yawmal ithnayn ak bésu lundi bi fa la ko passé ak yow yawmul thulatha muy mardi wal arbi'a ak bésu mercredi léegi nag fii nii nag daa am lu fa xew ba mu nee fii moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu nee fii dafa am loo xamante ne nii moo xew ndax fi la Seydina Jaabir radiyallahu anhu xadiis bi mu doon wax naan bi ñu jóge léegi saxi imaamul Muslim bu gudd bi bim naan wa qadima Aliyyun radiyallahu anhu min al-Yaman bi budni an-nabi sallallahu alayhi wa sallam fa wajada Fatimata radiyallahu anha mimman halla wa labisat thiyaaban thiyaaban sadiigan waktahalat fa ankara dhaalika alayha fa qaalat inna abii amaranii bi haadhaa. waaw bi mu nee al-Abu Tahfi fa la ko Seydina Ali ibn Abi Taalib daal di fekk radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa comme ni Seydina Jaabir wax Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu ci boppam moom nettali na Seydina Jaabir mu ne fa wa qadima Ali radiyallahu anhu min al-Yaman ginnaaw loolu ci la Seydina Ali ibn Abi Taalib asadullahi al-ghaalib radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa Abul Husayni Abu Turaab ah Abu Sibtayni Abul Hasani wal Husayn radiyallahu ta'ala anhu wa ardaa mu daal di dégmal minal Yaman bàyyeekoo Yaman lu mu doon def Yaman loolu gisoon nañ ko. ginnaaw ba nga xam ne la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yónni woon Seydina Xaalid ibn al-Walid ilal Yaman waa Yaman tëw gëm mu yónni Seydina Ali ibn Abi Taalib radiyallahu anhu te gisoon nañ ko yaataloon nañ ko walillahi alhamdu wal minna te waxoon nañ loolu que ne Seydina Ali radiyallahu anhu fa la jóge woon daal di dem fi nga xam ne mooy Makka tabul euh, euh, fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam bu mu yëgee ne na la jóge fekk yonent bi alayhi salaatu wasalaam Makka moom nag da ko fekk mooy al Abtah fekk na yonent bi alayhi salaatu tawaaf na ba pare sa'yu na bayna Safa wa Marwa ba dellu si Abtah foofu fële ca al Abtah fa la ko Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu fekk kon mu ne kon ah wa qadima ali ta ba mu fay jóge eh, yaman mooy gaa yu bari kontaan nañu woon ci mooma loolu gisoon nañu parce que ba ñëwee ba muy seddalee eh, yañ jàppoon ak kii yi eh, gaa yi jàpp foog ne yañ dajale woon ñu ne mais ñu foog ne moom lim ci jël daa ëpp ba demoon kalaame ko gisoon nañ hadith sayyidina Burayda ibn al-Husayb radiyallahu anhu ba mu demee ne dafa bañoon Seydina Ali ndax yooyu ba mu demee yonent bi aleyhi salaam wax ko nee na moo tax ginnaaw boobu ne ko ba dangaa bañ Ali ne ko bu ko bañ waaw wax moom mu ne ko moo taxit final moom laa gën a sopp ku may soppati ginnaaw yonent bi aleyhi salaatu salaam mooy nit ñi dañoo jàppoon ne en plus mooy ba mu génnee wa ra'suhu yaqtul ci jaam yi ñu dajale woon mu am benn Euh, jaam bu jigéen boo xam ne da koo jëloon après mu génn di sangu booy sangu set ba gars yi naan ko mais mais mais lii lan la mu ne mu ne kenn ci jaam yi la jël léegi gars yi meroon quoi moo tax lool gisoon nañ côté boobu jarul ñu ciy duggaat te loolu yonent bi alayhi salaatu salaam dina ci def benn mise au point après ah Allah. bu ñu agsee foofu dinañ la fàttali lii kon mu ne wa qadima aliyun radiyallahu anhu min al-yaman sayyidina ali ibn abi taalib radiyallahu anhu daal di dëgmal jóge yaman bi budulin nabi bi muy ñëw na ëndaale na ay gëléem yoo xam ne pour yonent bi sallallahu alayhi wa la bokkul ak yi nga xam ne mooy azakay de déedéet du azaka waaye mooy yii yoo xam ne yonent bi alayhi salaatu wassalaam moo ko moom la ëndaale loo xam ne moom ci boppam yonent bi alayhi salaatu moom moom moom ci mbir fa wajada Faatimata ba mu ñëwee mu fekk as-sayyidatu Faatima radiyallahu ta'ala anha wa ardaaha mu ngi fekk sayyidatu Fatima radiyallahu anha xalla mimman mimman la wa labisat thiyaban sabira mu fekk sayyidatu Fatima radiyallahu anha euh, génn ci ak gim ne woon génn ci ak gi nga xam ne ci la ne woon mooy euh, mbir mi jaaxal ko mu sol siyaaban sabiran yére yoo xam ne dañ koo cuub wakka xalat mu tusngalu Seydina Ali nag affaire bi jaaxal ko mu ne ah non non non moom c'est pas normal moom lii mooy ma ñëw sama soxna ko muy def mooy mu def loo xam ne waruñ ko def ci waaw léegi mu ne fa ankara zalika waaw fa ankara zalik Seydina Ali daal wane wan Sayyidatu Fatima ne moom àndul ci mooy lii nga def moom ànduma ci mais xamagul woon li xew Sayyidatu Fatima radiyallahu anha ne ko Sayyidatu Fatima radiyallahu anha ne ko inna abi amarani bi hada ne ko sama baay kat bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam amarani bi hada moom moo ma digal lii moo ma ne ma ci aj gi ma yéene woon ndax Seydina Ali xamoon na ne aj la période aj la def mais mu nga yaman moom yëgul li nga xam ne moo xew Zul Xulayfa yooyu yëpp xamu ci dara dafa ñëw ah fekk soxnaam kii mu ne ah ah ah lii nag moom mu mu wan soxna si ne non man ànduma ci lii ànduma ci lii daal lii ngay def nii xaw ma foo ko jëlee waaw fa ankara dhalika alayha fa qaa mu ne ko sama baay nag waaw moom daal non moom daal d'accord ci affaire bi léegi ah mu ne ko sama baay nag moo ma digal lii xaala mu ne mooy Seydina ci xadiisam boo mu jële Seydina Jaabir mu ne fa kaana aliyun yaqulu bil iraq mu ne Seydina Ali radiyallahu anhu da doon ba mu nekkee iraq mooy ba mu newee xalifa nekk iraq mu ne man ba ma ñëwee fekk sama soxna di sayyidatu Fatima binti rasulillah alayhima afdalu salaatu wassalaam def loolu man daal affaire bi fa dhahabtu ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam muharrishan ala fatimata lilladi sana'at mustaftiyan li rasulillah sallallahu alayhi wa sallam fima dhakarat anhu fa akhbartuhu anni ankartu dhalika alayha nee na Seydina Ali ba mu newee Iraq da doon nettali ne ba ma ñëwee fekk sama sayyidatu Fatima def loolu damaa dem ci yonent bi alayhi salaatu salaam waaw ba ma fay dem nag bëgg bon wax ko ni mel ngir daal wane sama ñàkk ànd ci mbir mi këne sayyidatu Fatima lii mu def nii mooy jàpp ne moom jaaduwul ngir yonent bi alayhi salaatu salaam daal di koy yedd waaw yedd euh, doom ji ngir wax ko ne ko lii nii nga def nii jaaduwul waaw moo tax mu ne muharrishan nee na nag bi nga xam ne waaye mustaftiyan ngir tamit bon laajaale yonent bi alayhi salaam ci li mu maa wax ne loo moom moo ko moo ko ko wax mooy neewul ne nekkul ne da koo gëmul gëm na ko mais mooy mbir mi da leen a jële kam ko da leen a jële kaw mooy lii ñoom masuñu koo xam moo tax affaire bi saxaaba yële mbir mi jaaxaloo leen bañ naan mais a yarxulu ahaduna ila minan wa wa wa wa wa wa zakaruna yaqturu maniya ah est-ce que dañuy dem Mina ba pare fekk suñu suñu pëyi di di taq maniyu mooy lool li mu leen jëlee woon kaw tax Seydina Ali nag radiyallahu anhu loolu la moo tax mu ne ma dem ci yonent bi alayhi salaam ah ma dem ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallama muharrisha ngir bëgg moo mu yedd Sayyidatu euh, Fatima ci lii nga xamante ne nii moom la def waaye lilladi sanat mustaftiyan li rasulillah waaye di laaj futiya di laaj ngir xam yonent bi alayhi salaam ci li nga xam ne moom la sayyidatu Fatima wax ne moom moo ko wax ngir ma leer mu mbir moomu noonu mooy mu leeral ma daal àtte boobu Euh, nan la demee exactement ba moom mu ñu ñëw aj ah daal di armal aj ñëw def jëfu umra ba génn ci aj ci période aj ba man ñi ñu aaye woon dagana loolu ma dem ngir laajaale ko yonent bi alayhi salaam li mu demee nag nee na fa axbartuhu anni ankartu zalika ma ne yonent bi alayhi salaatu salaam nettali ko yom demee ne ko waaye man nag bi ma ko gisee bu wax loolu mu ne ma loolu la man wane naa ko daal que man d'accord ma ci li mu def waaw fa qaala nee na yonent bi salaam ne ma sadaqat sadaqat wax ko ñetti yoon ne sayyidatu Fatima wax na dëgg sadaqat sadaqat maadha qulta hiina faradta al ah ñaari yoon boobu nee na mu ne ko sadaqat wax na dëgg man maa ko wax loolu maa ko wax mu génn ci aj gi comme ñi nga xam ne kenn indi shuhad yu comme moom maa leen ne nañ génn ci seen aj gi def ko ma sadaqat Fatima sama doom wax na dëgg ne ko maada qulta hiina faradta al hajj yow nag Ali dama lay laaj man yonent bi sallallahu alayhi wasallam ana lan nga wax xiina faradtal xajja mooy ba ngay ihlaal ana lan nga yéene ba ngay talbiya la nga yéene mooy lan Seydina Ali nee na comme ni mu ñëwee ci yeneen riwaaya yi comme ci riwaaya al Ahmad ibnu Hanbal dane ko bi ma ahlalt ah ana lan nga ahlaal Seydina Ali nee na ma ne ko qultu damaa wax ne allahumma inni uhil dama ne allahumma inni uhillu bima ahalla bihi rasuluk dama ne allahumma e yonent bi alayhi salaatu salaam man de lii laa allahumma e borom bi subhaanahu wa ta'ala inni man ali ibn abi taalib radiyallahu anhu uhillu bima ahalla bihi rasuluk ihlal naa li ma yéene mooy li sa ndaw bi li sa yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ajam gii man loolu laa yéene waaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mu ne bi ko Seydina Ali radiyallahu anhu waxee loolu mu ne ko fa inna ma'iya al-hadya fala tahil mu ne ko man damaa yor hëdd kon bul ihlaal waaw mooy yow kon yow amoo possibilité génn ci aj amoo génn amoo possibilité mu dagan la comme ni mu dagane sa soxna ak ñeneen ñi nga xam ne ndiwuñ fi hadyu ndax yonent bale saa saam dafa indi hadyu kon Seydina Ali fa fa inna ma'iya al-hadyu man damaa indi hadyu mais yow it dangaa indi hadyu kon falaa tahil yow manoo yow manoo génn ci mbir mi mooy ni ma def ngay def mooy da ngay continuer waaw kon lii la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam lii la wax Seydina Ali ibn Abi Taalib ah kon ah xoolal lu tax lu tax mu wax loolu parce que li mu indi ay xaj yu moo tax mu ne ko doo ci génn xoolal keneen Seydina Abu Muusa al al al Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu moom li nga xam ne nag contrairement ak Seydina Ali radiyallahu anhu ah ah mu ne moom Seydina Abu Musa al-Ash'ari comme ni xadis bi ne ci Sahihayni te xadis bi gisoon nañ ko bu yàgg mu ne ba'athani an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ila qawmin bil Yaman ci beneen riwaaya ba'athani nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ila qawmi bil yaman sayyidina abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu ah, ah, abdullah ibn qays mu ne ba'athani nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam ila qawmin bil yaman yonent bi de sallallahu alayhi wa sallam daf maa yónni ci samay ñoñ ci beneen riwaaya mooy xawmu bi xam nañ ay ñoñam lañ ndax moom yamani la muy sayyidina abu muusa al ash'ari radiyallahu anhu mu ne yeneen time alay saab saab daf maa yebal foofu ilal yamani ci yaman daf ma yebal yaman léegi fa jiitu wa huwa bil batha gis nga ah lan lañ la wax sànq fa jiitu wa huwa bil batha maa ngi ñëw fekk ko fi nga xam ne mooy al batha ah mooy al abtah rek hatta nazala bil abtah mooy al batha muy batha u mag nee na maa ngi ñëw fekk foofu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah mu ne ma ma ne ko fa qaala mu ne ma bi ma ahlalt mooy moom dafa ñëw moo Seydina Ali yëpp fi ñu fekk yonent bi alei saa salaam fenn fenn la nee na ma ne ko mu ne ma bi ma ahlalt ana lan nga yéene ana lan nga yéene qultu ma ne ko ahlaltu ka ihlaali nabi sallallahu alayhi ma ne ko ahlaltu man de yéene naa ka ihlaalin nabi comme li yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yéene qaala mu ne ma hal hal ma'aka min hadi nee na mu daal di may laaj ne ma hal ma'aka min hadi yow Abu Muusa al ash'ari hal ma'aka min hadi est-ce que dangaa yor hadiyu ëndaale nga hadiyu nee na ma ne ko fa qultu laa ma ne ko déedéet nee na fa amarani fa tuftu bil bayti wa bis safa wal marwati thumma amarani fa ahlalt fa ataytu imra'atan min qawmi fa mashatatni aw ghasalat ra'si Seydina uh, uh, uh, Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu moom léegi buñ paree ci nettali bi dinañ la wax différence ah foog naa sax feeñ na ci mbir mi. feeñ na ci mbir mi nee na ma ne yonent bi alayhi salaatu salaam ne ma kon ndax indi nga hadyu ama amaaka hadyun dangaa indaale ay gëléem wala ay gàtt nee na ma ne ko déedéet ma ne ko déedéet mu ne ma kon tuuf bil bay fa amarani mu digal ma fa tuftu bil bay mu ne ma kon demal Makka duggal ci biir dëkk bi nga di wëri Kaaba gi wa bis Safa wal Marwa nga dox diggante Safa ak Marwa summa ginnaaw gi amara nii mu digal ma fa ahlaltu mu ne ma ba ma paree mu ne ma léegi yow ihlaal nga mooy pare waaw yow pare nga ci sa aj gi mooy pare nga fa ahlal mu ne nag fa ataytu ci laa dikke imra'atan min qawmi mooy soxnaam wala jaam fa amoon soxnaam la fa mashatat nii mu daal di may peñe aw ghasalat ra'si wala mu daal di may raxasal sama bopp kon euh, lii nii la Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu wa ardaa daal di nettali gis nañ nettali Seydina Ali bi radiyallahu anhu léegi euh, fii nii nag dafa am quelques masala dafa am quelques masala bala ñuy àggale Abu Tah ba léegi ak tamit la fa xew euh, euh, bala ñuy ñëw ci yeneen nettali Seydina Abu Juhayf radiyallahu ta'ala anhu euh, euh, euh, dinañu ñëw foofu après dinañ fa ñëw parce que loolu yeneen i masala la ñuy dugal ah voilà kon Abu Tahfi wala Batha yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon gis nañ ne Seydina Ali ak Seydina Abu Musa al-Ash'ari am na ñaari mbir yoo xam ne ñoo ko bokk mooy la mooy ne kenn kenn ku nekk ci ñoom ñaar li mu def dane ahlaltu ka ihlaali nabi sallallahu alayhi wa sallam waaw ndax Seydina Abu Musa dane ko bi ma ahlalt mu ne ko qultu ahlaltu ka ihlaalin nabi man de damaa ihlaal comme ihlaalu yonent bi alayhi salaatu salaam ci xadiis bi nekk saxiix imaamul Buxaari yu rahmatullah alayhi ci baabu man ahalla fi zamani nabi sallallahu alayhi wa sallam ka ihlaali nabi sallallahu alayhi wa sallam buntu ci kitaabul xajj ki nga xam ne dafa ihlaal comme yéene comme li yonent bi alayhi salaatu salaam yéene léegi foofu noonu mu andi fa ne qadima Ali. boobu ci Seydina Anas ibn Malik la jaar xadiis bi an ah, Anas ibn Malik radiyallahu anhu annahu qaala mu ne qadima Ali Seydina Ali ibn Abi Talib dëgmal ala nabi sallallahu alayhi wa sallam min al yamani ah bàyyeekoo fi nga xamante ne mooy yaman fa qaala yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko bima ahlalt ana lan nga yéene mu ne bi ma Seydina Ali ne ko bi ma ah, bi ma ahalla bihi nabi sallallahu alayhi wa sallam mu ne ko li man li ma yéene mooy li nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon mbir maa ngoogu ah kon mbir maa ngoogu kon ñoom ña lii ñoo ko bokk mooy ne ñoom dañoo def liñ naan ihlal boo xam ne danga nga koo gàll ci beneen ci beneen mooy yow da ngaa yéene ihram boo xam ne muallaq la ihlal boo xam ne muallaq la mooy yow da ngaa yéene loo xam ne da koo da koo aj ci yéene koo xam ne moom nekkul nekkul fa nga ne loolu mën naa nekk loolu loolu mën naa nekk mais à condition mooy loolu mooy lan mooy nit mën na na tey ma ñëw di aji bi ma ñëwee ci miiqaat bi wala loolu yépp après man ma ne bon yëg naa ni Serigne diw de aji na ren man bu ma ñëwee foofu au lieu ma naan labbayka allahumma bi hajj wala labbayka allahumma bi wala labbayka allahumma bi umra loolu nga xam ne waxoon nañ la miiqaat yi foog nga tànn ci benn ci façon aj aji mooy ne man bu ma neexee ma ne ah labbayka allahumma bi bi ihlaali allahumma uhilluka ihlaali fulaan buur yàlla kat man maa ngi ihlaal comme ni diw ustaas diw wala diw wala njaga allahumma ahlaltuka ihlaali njaga jóob mais nag à condition que njaga jóob aji na te tamit à condition yow nga am possibilité gis njaga jóob parce que bu dee yow ki nga ne moom moom moom li mu yéene laa yéene amoo possibilité gis ko amoo possi xa lu sax ndax agsi na déedéet mooy il faut mu nekk koo xam ne leer na ne agsi na comme yonent bi sallallahu alayhi wasallam Ali xam na ne aji na Seydina Abu Muusa al-Ash'ari radiyallahu anhu xam na ne aji na moo tax mu daal di ihlaal ka ihlaal an-nabi sallallahu alayhi wasallam kon loolu lu ama am mooy loolu mën naa nekk. laal ka ihlaali fulaan loolu mën naa nekk ba nii nii mais mooy ci kaw ñaari conditions yi la wax loolu première mbir la boo xam ne buñ ciy jànge la buñ ciy jànge première mbir la boo xam ne dañ ko ciy jànge deuxième affaire boo xam ne dañ koy jànge ci mbir mi mooy dangay gis ne ñaari nettali yi bokkul mooy Seyna Abu Muusa moom amul ëndaalewul gàtt moo tax yonent ma lay saar wax comme wax ñi nga xam ne ñoo jóge Medina ak moom te ëndaalewuñ fi gàtt mu ne leen jënd leen ci seen aj gi leen ko umra comme que ëndaalewul même bu dee ne sax dafa ihlaal ko loolu nag eh, eh, côté lii dañuy yóbbu ci masala bi ñu waxoon te xam nga masala yooyu yëpp waxoon nañ la fii lañ ko doon traité mais walillahi hamdu wal minna traité nañ ko ci alt azul fa mooy que ne waxoon nañ la li gën a dëgër que ne fasxul umrati alxaj bil umra lool mën naa nekk ba léegi comme li mu nekk mazhabu al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhi contrairement ak jumhurul ulama min al hanafiyati wal malikiyati wash shafi'iyya loolu mooy kon instant bii bu ma ne woon ahlantu ko ihlali njaga jóob man ma dem aw ma fa loolu aw ma fa man fàkk fekk njaga jóob moom li mu ihlal manu cee génn ndax gàtt yum yoraale man man indiwuma ko bu boobaa man naa bu ma neexee wax naa la choix la du par force comme li al imam ibnu abbas radiyallahu anhu ak zahiriya yeeg ñoom imam ibnul qayyim al jawziyyati rahmatullahi alayhi wax ne par force ku fi ñëw di aj kese wala ngay xiraan te daale woo haj yu mu neex la mu naqari da sa loolu day transformé wu nekk li nga xamante ne mooy umra loolu ñun waxuñu loolu dañ nekk disoon nañ loolu ginu la dëgër li gën a dëgër mooy choix la mooy ne waa ji am na choix bu ko neexee mu fas ko ajam googee daal koy def li nga xam ne mooy umrata dara du ko fekk waaw parce que balli abadi abad voilà léegi nag mooy fii Seydina Ali dafa ëndaale xat yi mooy bu ma nee ihlaltu ko ihlali diw li tax Seydina Ali radiyallahu anhu yonent mi alayhi salaam ne ko yow bul génn sa ihlal bi mooy dafa ëndaale ay xat yu comme li ko Seydina Jaabir waxee ndax moom dafa ëndaale ay xat yu waaw moo tax ci kanamu kii bi mu ne fa kaana jamaatul hadyi alladi qadima bihi aliyun min alyaman walladi ataa bihi nabiyu sallallahu alayhi wa sallam mi'a Seydina Jaabir mu ne ci hadiisu Seydina Muhammadul Baaxir bi jaar ci te mu jëloon Seydina Jaabir Seydina Jaabir mu ne fa kaana jamaatul hadyi mooy boo boolee géléem yi nga xam ne moom la yo Seydina Ali alladhi qadima bihi Ali min al-Yaman bi jële Yaman ëndaale ko géléem yi jële Yaman indi ak yi nga xam ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wasallam jële Zul Hulayfa indi booleen boolee yooyu yëpp cent la waaw cent géléem la cent géléem bi nga xamante ne nag ci lañu def lool kon mooy gis nga différence bi ki indi hadiyu muy Seydina Ali da ne ko yow comme que da ngaa man mooy kon yow dangaa ngaa man ci lépp ci ni ma ihlaale indaale gàtt kon yow mënoo ci génn comme man. quant à Seydina Abu Musa al yi ihlal na comme man mais am na lu manqué mooy indaalewul ay yu indaalewul kon kooku day def nii ma digal ñeneen ñépp ne ku fi indiwul hadiyu fal yaj'alha umr fal yahilla wal yaj'alha umra na génn ci ajam gi te na ko def li nga xam ne mooy kon loolu mooy teqantal diggante Seydina Abu Musa al-Ash'ari ak Seydina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhuma ñoom ñu jóge Yaman Seydina Jaabir ci nettali boobu mu ñuy continuer mu ne ba léegi ci Sahih imaamu Muslim ah ibn al-Hajjaaji rahmatullah alayhi mu ne fa xalla nnaasu kulluhum wa qassaru illa an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam wa man kaana ma'ahu hadyun voilà mu ne nag yonent ma saa saa waxee ñépp waaw léegi ñépp mooy ña mu nekkaloon Safa Marwa ñoom génn nañ ci ci aj gi nga yéene woon aj def nañ ko umra waaye ñi nga xamante ne yi tamit ñoom jóge nekkuñu woon fa ak yonent bi alayhi salaam comme ñoom Seydina Ali yi jóge feneen ak ñeneen ñooñu bimu ak Seydina kii nu mu tudd Seydina Abu muusa al-Ash'ari yi ñu ko fekk fële ci al-Batha wala abut ak abut di abda mooy ne mu daal di leen digal ñoom ñépp ne nag mooy kon fa naa naasu kulluhum nit ñépp mooy ñi nga xam ne diwuñu woon hadiyu ñu génn ci seen armal lañ armaloon aj wala wala aj ak umra mais indiwuñu hadiyu moo tax mooy ba mu des yonent ba wa qassaru voilà wa qassaru mooy ñu daldi wàññi seen karaw loolu lañ la doon wax sànq watu moo gën mais wàññi lañ def parce que dañoo soxlawaat karaw ci aj gi ndax bu ñu watee seen bopp bi lépp mooy après bu demee ci aj gi duñ am lu ñu wàññi duñ am lu ñu wat voilà ndax loolu bu ko defee ñu mën a bokk ci li suñu boroom wax laqad ra laqad euh, bi mu naan euh, laqad radiyallahu non non non euh, bi mu naan muhalliq laqad sadaqa allahu rasulahu ru'ya bil haqq la tadxulunna al masjid al haram insha allah muhalliqina ru'usakum wa muqassirin la taxaafun mooy ñu boole ñaar yépp bu ko defee yow dañoo umra wàññi après mooy muqassirin ñu wàññi bu ñu ajee après dans quelques jours muhalliqiina ñu ànd ak ñaari ñu boole ñaari ngëneel yépp daal di koy am allahu akbar allahu akbar ah kon mutamatti' loolu moo tax ku mel ni boroom xam-xam yi rahmatullah alayhi ñu naan ci mutamattin kooku dañoo sopp def umra ba pare war def aj bu mu wat ci moom nooy na ko na ko bu ko defee bu aj bi ñëwee mu ban waj waj ah kon nag mu ngi noonu ba mu des yonent bi alayhi salaatu salaam awa man kaana ma'ahu hadi ak képp koo xam ne indaale woon nga hadiyu comme ñoom Seydina Ali Seydina Abu Bakr Seydina Ali non Seydina Omar ñoom Seydina Talha ak Seydina Usmaan ibn Abi eh, eh, Usmaan ibn Affaan radiyallahu ta'ala wa ardaahum ñooñu mooy ëndoon hadiyu rek dangaa def ni yonent bi alayhi salaatu salaam génnoo si ñoom ñëpp génn nañ waaw kon lii nii mooy li nga xam ne moo am foofu mooy début bi nii sinon albatha wala abu tah des na ah des na ci nettali yo ñoom Seydina euh, euh, euh, après dinañ gis li nga xam ne moom la yonent bi aleyhi salaatu salaam defal soxnaam yi ak xadiis yi ñu la doon wax sànk yu Seydina Abu Juhayfa ah radiyallahu taala anhu wa ardaa mais loolu dañuy bàyyi bii di ñëw insha allahu taala bu ko defee ñu daal di dugg ci wàllu woowee ah kon tey ñu ngi fan badxaa'u makk ñu ngi badxaa'u makk fi nga xam ne fara yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daal di euh, dal di nga xamante ne nii ci la pare ci euh, kii bi ci la pare ci euh, tawaaf bi ak li nga xamante ne mooy safa ak marwa la mu fa nekk yépp nag wëraatul kaaba gi waaw te loolu gisoon nañ ko ci bunt bi c'est imaam al-Bukhari defoon baabu man lam yaqrub al-kaaba wa lam yatuf hatta yakhruja ila arafa wa yarji'u waa yarji'a ba'd tawaaf al-awwal ah mooy xadiisu Mawlaana Ibn Abbaas buntu ki nga xam ne jegewaatul Kaaba ga te wëraatul lu dul ba ni muy demee Arafa ginnaaw wëram gu njëkk ga wër mooy mooy tawaaful quduum bi ñu ne nii Yonent bi alayhi salaam bi mu ko defee def saa yu bayna Safaa wal Marwa Bathaa la dem toog fa la nekk fa la nekk ba ni muy demee fi nga xam ne mooy Arafa comme niñ koy gisee. moom la imaamul Buxaari yi def noonu mu wax ne mooy xadiis bi jaar ci Kurayb an Ibn Abbaas radiyallahu ta'ala anhu mu ne qadima an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam makkata fa taafa sab'an wa sa'a bayna Safaa wal Marwa wa lam yaqrub al-Ka'ba ba'da tawaafihi bihaa hattaa raja'a min Arafa Allah al-imaam al-Buxaari rahmatullahi alayhi mu ne ah xadiis bi xadiis bii kat gisoon nañu ko mooy du loo xamante ne ni mbir la moo xamante ni dafa bees yoon mu ne moom imaam al mumaama mawlaana ibnu Abbaas mu ne qadima nabiyyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dëgmal na makkata makka fa taafa mu daal di wër wasaa mu dox bayna safa diggante safa wal marwa ak marwa walam yaqrubil kaaba jegewaatul kaaba gi ba'da tawaaf yi ginnaaw bam tawaafee biha hatta raja'a min arafa moo fa ne demaatul di aji di wëraat kaaba gi ah moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ba ni muy arafa kon tey allah ñu al-Batha kon ñu yem foofale ci jotaay bii di ñëw ñu ñëw ci ana yan xew-xew ñoo am foofale ci al-Batha après ñu continuer ba léegi ñu ngi ci hajjatul wadaa hajjatul balaa hajjatul kamaal wa tamaam hajjatul islaam di hajjatu rasulillah alayhi salaatu wa salaam wallaahu a'lam wa sallallaahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin